fa yaqulu al-imaamu al-hujjatu al-alamu abu zakariya yahya ibnu sharaf an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shaafi'iyu rahimahullah fi kitaabihi riyaadu as-saalihiin min kalaami sayyidi al-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabil xamsiin ba'dal mi'atayn وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل rawaahu muslim rahimahullahu taala kon al imaam al xaafidu nawawiyu rahimahullahu taala ginnaaw bi nga xam ne lañ gis ci suñu jotaay bii ñu génn ci chapitre bii di deux cent cinquante baabu fadli du'a xadiisu mille sept mille quatre cent soixante-seize mu ne woon waan abi Muusa an radiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu kaana yad'u bi haadha ad-du'aa allahumma ighfir li khati'ati wa jahli wa israafi fi amri walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadis bi ci tegu muy xadis 1477 mu ne wa an Aïshata mu ngi jële ci sayyidatuna Aïsha radiyallahu anha wa ardaaha annaha qaalat anna nabiyya kana yonent bi alayhi salaatu wa salaam kat kaana nekkoon na yaqulu doon wax fii du'aa'ihi bari waa na doon ci ay ñaanam allahumma eew saa borom inni man a'uudu bika maa ngi muslu ci ñëw ci yow nga musal ma min sharri maa amiltu ci safaanu lu naqariwu li nga xamante ne moom laa jëf wa min sharri ak lu naqariwu maalam loo xam ne jëfuma ko waaw waaw akbar lay tukkee ci jëf yoo xamante ne te lu baax juma jëf ak juma jëful yëpp maa ngi lay ñaan nga musal ma ci mu ne rawahu muslim al imaamu muslim abul xuseyn moo ko solo léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que moom dong ko solo ñu ne la déedéet sëriñam al imaamu ahmad ibnu muhammad rahimahullah naka noonu mbokku taalibam al imaam abu daawud as ak al imaam an-Nasaa'i ak Ibnu Maaja rahmatullah ala al-jamii' ñoom ñëpp solo nañ ko al imaamu Muslim rahimahullah moom dafa dajale xadiis yi indi ci ay version ñetti version ah baabu ta'awwud min sharri maa umila wa maa lam yu'mal buntu bi wax di muslu ci li nga xam ne jaam lu ñu jëf ak lu ñu jëful Hmm? boobu la foofu la ko ni mu ne hadathana kitaabu zikri wa tawba wa du'a wa tawba wal istighfar baabu ta'awudh min sharri ma amil wa min sharri ma min min sharri ma umil wa min sharri ma lam yu'mal mu ne hadathana yahya mu ne hadathana yahya allahumma inni a'udhu bika min sharri ma amiltu wa min sharri ma lam a'mal mu ne kon hadathana xadis bi mu ne haddathana Yahya ibn Yahya mu ne nettal nañu Yahya ibn Yahya wa Ishaq ibn Ibrahim ci ñaari sëriñam di Yahya ibn Yahya di Rayhanatu Naysabur rahimahullah ibn Bakr ibn Abdurrahman ibn Yahya ibn Hammar at-Tamimi al-Hanzali al-Minqari an-Naysaburi al-Hafiz rahimahullah gane àddina 142 génn àddina 100 non 226 rahmatullahi alayhi qala mu Yahya ibn Yahya an-Naysaburi rahimahullah wa Ishaq ibn Ibrahim wal lafzu li Yahya mu nekk sama beneen sëriñ bi Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Ibrahim ibn Abdillah ibn Matar ibn Ubaydillah ibn Ghalib ibn al-Warith ibn Ubaydillah ibn Atiyya ibn Murra ibn Ka'b ibn Hammam ibn Asad ibn Murra ibn Amr ibn Hanzala ibn Malik ibn Zayd ibn Manaf ibn Taym at-Tamimi al-Hanzali Abu Ya'qub al-Marwazi an-Naysaburi siiwoon bi Ishaq ibn Rahawayh rahimahullah gane àddina la 161 génn àddina la 237 rahmatullahi ala al-jamii mu ne wallaf bu kaddu yi may indi fii nag sama sëriñ bu njëkk bi di Yahya moom la ñeel qaala ñoom ñaar ñu ne axbarana Jarir ñu nekk leen xalaare mooy Jarir di Jarir ibn Abdil Hamid ibn Jarir ibn Qurt ibn Hilal ibn Abi Qays ad-Dabbi ar-Razi al-Kufi al-Qadi rahimahullah gane àddina 110 génn àddina 188 rahmatullahi alayhi an Mansour moo ko jëlee ci Mansour ibn al-Mu'tamir ibn Abdillah ibn Rabi'a Abu Attab as-Sulami al-Kufi génnaat na la 132 rahmatullahi alayhi an Hilal moo ko jëlee ku naan Hilal di Hilal ibn Yasaf al-Ashja'i mawlahum al-Kufi Abul Hasan rahimahullah kañ la gën a addina kañ la génn addina dajuma ko léegi moom am Farwa tabni Nawfal al-Ashja'i mu jëlawu ko naan Farwa ibn Nawfal al-Ashja'i al-Kufi génn àddina la 45 rahmatullahi alayhi moom la dañu wute ndax saxaaba la ah, wala déet waaye baayam moom li leer moom ah, moom saxaaba la imaam Ibn Hajar al-Asqalani dana mukhtalafun fi suhbatihi was-sawaabu anna suhb anna suhbata li abi mu ne moom boroom xam-xam wute nañ ndax saxaaba la wala déet waaye mu li wér mooy ki nekk saxaabu mooy baayam voilà kon Farwa ibn Nawfal al-Ashja'i annahu qaala sa'altu Aishata waaw <coughs> amma kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yad'u bihi bihi Allah waaw nee na man Farwa dama laaj sayyidatu Aisha radiyallahu anha ana ci lan la yonent saa sallam ah, nekkoon doon ñaan borom bi tabaaraka wa ta'aala bari woon doon ñaan borom bi mu ne qaalat mu ne ko qaala qaalat mu ne kaana yaqul dafa nekkoon doon wax allahumma inni a'udhu bika min sharri ma amiltu wa min sharri ma lam a'mal naan allahumma inni man de a'udhu bika maa ngi ñëw ci yaw di muslu ah ci yow li nga xamante ne nii mooy lu safaanuk lu ñaawuk eh, lu ma def ak loo xam ne Euh, defuma ko woon waaw xam nga lu mel ni Seydina Anas laaj nañ ko ko mooy hadis mille quatre cent soixante bi gis nañ ko kero bi mu naan kaana aktharu du'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam allahumma atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ah fii mooy kii daal laaj lan la yooyu sallallahu alayhi wasallam bari woon lu mu doon min sharri ma amiltu ma a'mal hmm? kon bii ci laaj li jóge Farwatu ibn Nawfal mu ne maa ko laaj an kaana sa'altu Aysata an kaana yad'u bihi rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaalat kaana yaquulu allahumma innii a'uudu bika min sharri maa amiltu wa min sharri maa lam a'mal hmm? léegi kon lii la bu dee nag li nga xamante ne nii mooy bu dernière version moom la imaam an-Nawawi daal di indi fii moom mu ne wa haddathani Abdullah ibn Hashim rahimahullah ibn Hayyan Abu Abdurrahman at-Tusi rahimahullahu ta'ala léegi muy Abu Abdurrahman ñi ne Abu Muhammad at-Tusi an-Naysaburi génn na àdduna deux cent cinquante cinq am na wuute am na wax ba deux cent cinquante neuf qaala mu ne haddathana Waki' mu ne kiñ net mooy Waki' ibn al-Jarrah ibn Malih ibn Ali ibn Furs ibn Jumjuma ibn Sufyan ibn amr ibn al-harith ibn amr ibn ubayr ibn ruwas ar-ruwasiyu al-kufiyu al-asbahaniyu an-naysaburiyu al-a'waru abu sufyan gane àddina 127 génn àddina 196 an al-awza'i mu jël ko ci al-imamu al-awza'i rahimahullah di abdurrahman ibn amr abu amr di sëriñu waa dimashq waa sham gane àddina la 80 génn àddina la 157 rahmatullahi alayhi an abdallah ibn abi an abdata ibn abi lubaba mi abda ibn abi lubaba al-asadi al-ghadiri mawla abu qasim al-bazzaz al-kufi rahimahullah génn àddina diggante cent vingt ak cent trente rahimahullah moom an hilal ibn yisaaf wala yasaaf yisaaf <laughs> ah am nañu naan yisaaf am na tamit euh, ñu naan yasaaf mais Hilaal la Hilaal ibn Yisaaf an Farwa ibn Nawfal gis nañ ko sànq an Aisha anna Nabiyya sallallahu alayhi wasallam kaana yaqulu fii lii la imaam an-Nawawi indi ci bi mais laaj la bu ko Farwa laaj allahumma moom mu ne yaqulu fii du'aa'ihi allahumma inni a'uudhu bika min sharri maa amiltu wa min sharri maa lam a'mal hmm? kon hadith bi nii la ñëwee nag mooy lëkkaale mag suñu bunt bi ginnaaw ñu gisee li mooy bunt bii di wax ci lu ñaan mooy ñaan yu mel nii waaw li ma jëf ak li nga xam ne jëfuma ko waaw allahumma inni a'udhu bika min sharri ma amiltu wa min sharri ma lam a'mal imam an-Nawawi bi mu koy sara mu ne qaalu ma'nahu min sharri maktasabtuhu mimma qad yaqtadi fi dunya mu ne boroom xam-xam yi nee nañu maanaawam mooy maa ngi ñaan yàlla mu musal ma ci lu yéesu maalam amal loolu mooy lu yéesu li nga xam ne moom la ah, nit ki fàggu mimma qad yaqtadi uqubatan fi dunya loo xam ne ma manoon naa indi ah waral am mbugal bu jaam bi am ci àddina aw yaqtadi fil aaxira wala boo xam ne man naa naa waral am mbugal al wa in lam yak wa in lam akun qasadtuhu même bu dee ne ma ci woon loolee bëgguma woon ba may jëf-jëf ji lool taxuma ci woon a jóg mooy mooy yàlla wa yahtamilu anna al muraada ta'lim al umma du'a mu ne waaye nee nañ possibilité ne te ne day jàngal xeetam li nga xam ne mooy ñaan kanta al imamu abu al borom awnul ma'bud al abadi rahimahullah nañ la sunanu al imam abu dawud solono mu ne min sharri ma amiltu ay faalt mooy loolu yoneen saa saam ne yàlla maa ngi ñaan nga musal ma ci lu safaanoo li nga xam ne moom laa jëf mu ne mooy li euh, ma amiltu mu ne mooy faalt mu ne qaala at-Tiibi mu ne al imaam at-Tiibi rahimahullah nee na ay min sharri alhamdulillah amalin yaxtaaju fihi ila al-afwi mooy maa ngi lay ñaan nga musal ma ci safaanu jëf joo xam ne day aajowoo jéggal ak jéggal jéggale ak jéllal ak ak jéggale ak jé ak ak ak effacé bàkkaar wa min sharri ma lam a'mal ista'aada min sharri an ya'mala fi al-mustaqbal ma la yardaah bi an yahfazahu minhu aw min sharri an yasiira mu'jiban bi nafsihi fi tarki al-qabaa'ih fa innahu yajibu an yara dhalika min fadli rabbihi aw li allaa yusiibahu sharru sharru amalin ghayrihi mu ne waa léegi wa min sharri amal parce que boo nee man yàlla maa ngi ñaan nga musal ma ci lu yéesu li ma jëf mooy conséquence u bàkkaar yi ma jëf lii dañ ci xam ne kon nit mën naa def bàkkaar conséquence u bàkkaar ba du ko dal ndax ñaan bu mu ñaan borom bi borom bi jéggal ko ba pare teggil ko conséquence u bàkkaar ba waaw waaw waaw waaw yoo xam ne xam nga bàkkaar bu ne ay musiba lay indil jàmm musiba woo yooyu na boo ko defee nga rëccu dellu ci yàlla mi ne wa anibu ila rabbikum dellu leen ci seen borom nga dellu ci xol bu sell ñaan ko musal la ci lu yéesu conséquence mbonu liw jëf mën na laa musal mën na laa nangul sa ñaan ba loolu du la dal ba pare faral la bàkkaar bi du ba pare wa ulaika alladhina yubaddilu llahu sayyi'atuhum hasanat am na ñu wax mais am na yoo xam ne moom yàlla yemul sax ci effacer leen mais day soppi seen yi ñaaw yañ jëfoon def ko ay yu baax kon nag léegi loolu dinañ comprendre lu euh, conséquence li nga xam ne man moom laa jëf waaye waaw min sharri ma lam a'mal mu ne isti'aada boobu waa lu metti loo xam ne man jëfuma ko waaw lu ma jëful moom mu ne isti'aada dafa sàkku yàlla musal ko min sharri ci euh, an ya'mala ci monu muy lu koy pousser muy jëf fil mustaqbali lii ñëw ci kanam maa laa yarda loo xam ne borom bi du ko gërëm loo xam ne borom bi du ko gënal bi an yahfazu minhu ci kaw mooy mu daal di koy ñoŋal aar ko ba ci bàkkaar boobee ci lii ñëw dans le futur aw wala min wala boog ci bon mu ngi nekk koo xam ne day yéemu ci boppam ah comme que borom bi ñoŋal na ko ci ñoŋal na la yow jaam bi nga gis ne bàkkaar yu bari defoo ko nga daal di yéem ne loolu li war mooy mu gis ne loolu ngëneelu yàlla kese la waaw ah waaye tamit ñaan yàlla. min sharri ma euh, amal wa maalam amal mooy mbonu li nga xam ne mooy keneen ku mu parce que xam nga xam nga bàkkaar daa am surmu zanbi léeg-léeg du yem ci borom waaw <laughs> gis nga bàkkaar boo nekkee ay tooñkat wóor na yow yaa dugal sa bopp <laughs> kon yàlla yàlla nga ma bañ a may may nekk yàlla nga ma musal may nekk ak ay tooñkat parce que ñoom la ñuy def ci lu bon conséquence buy ñëw du yem ci ñoom waaw buy ñëw de du yem ci ñoom waaw kon nag loolu moo tax lu jar a bàyyi xel la nekk naan man defuma waaye yow nekk ak ñoo xam ne tout le temps ñu ngi def gis nga boo fi nekk ay dealer yow doo deal jamais waaw doo sàcc doo def doo jaay lu ñu xaaraamal doo kii waaye yow nga jàpp copain ñoo xam ne noonu lañu ñu mel loolu lañ dëkke yaay bokk fu ñu toog yéenay bokk di naan ataaya yéenay bokk yéenay bokk lu bari te fu ñu leen gis ngeen ànd gis nga bés bu leen flic yi di meet bu flic yi di ñëw di leen meet di leen yóbbu yow dañ la ciy boole waale parce que dañuy ñëw rek ramasse leen ñoom ñépp pourtant yow bu boobaa min sharri ma yow lu bon lan lan moo tax ñu leen di jël ci jaay mu bon bi ñuy jaay pourtant yow jaayoo waaye yaa nekk ak ñoom waaw kon yàlla maa ngi lay ñaan min sharri ma lam amal nga musal ma ci monu loo xamante ne man jëfuma ko waaw ñeneen a ko jës waaye la du zan bu de de de de de de mooy yàlla mooy loolu mooy day day transcender jóge ci kam dal ka ka koy def kese képp koo xam ne da koo jege am ci mbir yi dara da lay laalaale waaw mu ngi noonee kon loolu la li allah yu wa allah yu si li allah yu si bahu sharru amali ghayri waaw mu bañ koo laal li nga xamante ne nii mooy mbonu musibaat bakkaari beneen waay waaw fii mu ne gaa yi dañuy def loo xam ne du noonu gaa yi ñëw kër ga saay ramasser waa kër gi waaw te pourtant ñoom defuñu loolu ngay ñaan yàlla mu musal la ngay ñaan yàlla mu musal la ci li nga xamante ne nii mooy yu mel noonu waaw nga xam ne yow su mu dan bi waaw xam nga yeneen saa sam doon wax naan bu mu jug jamono euh, tremblement de terre boobu di am euh, Makka nga xam ne gaa yi yëpp faatu Sayyidatu Aisha ne waa mais yeneen saa saa mais am na ñoo xam ne ñu dara ci ñoom lan lañ def mu ne waaw après yàlla dina yónni ku nekk dina dina dekkil ku nekk selon sa yéene waaw waaw moo tax boo nee ci ay tooñkat waaw te waxoo leen dara yow de toute façon yow am nga loo causé defoo ko directement mais am nga sa part boo bàyyi waaw mooy al amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar mooy al amru bil ma'ruf wal amr wal wan nahyi anil kar di digle njekk tey tere li nga xam ne mooy safaan defoo ko saa yi boo mooy bu mbugal mi ñëw yéen ñëpp lay lay lay lay lay lay lay laalaale mu jeex takk kon nag moo tax léeg-léeg nekk fi xam nga gaa yi léeg-léeg ak conscient day am ñu naan bon ñii loo yow c'est affaire c'est entre deux hommes seen affaire la loolu du suñu affaire loolu lan moo ci nekk voilà loolu du ñoom bu ko defee kan lañ ko def léegi ngeen bàyyi yooyu naan ils sont libres voilà chacun a droit de de de bëgg lim bëgg ah voilà ñoo xamante ne nii ak yoonu perversité lañ nekk nga naan yow lu ci seen yoon lan moo tax ngeen naan leen lii baaxul bàyyi leen leen ku nekk def li mu def mais ñooñu bu mbugal mi ñëw ba foog ne dina leen fa bàyyi yéen ñu toogoon di xoole mais da leen di buubaale yéen ñëpp te seen mbon nga ñuy def sax du yem ci ñoom kese da ngay jekk yow sa biir famille la ñu bon lañ nekk mu dugg voilà wala yow ci sa bopp nga nekk koo xam ne ku yo ku yées ngay doon kon nag mu ngi noonee quoi hmm? eh, wallahu taala alam waaw wax borom bi waxoon na wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina mooy borom bi na wattaqu fitna mooy te da ko leen teet leen fitnatan fitna goo xam ne gis nga bu ko borom bi di bàcc gaay la tusibanna du laal alladina zalamu minkum xaasa du laal yéen ñi nga xamante ne nii ci yéen ñooy ñu tooñoon kese de ah non non moom lañ doon wax fii léegi ah, waaw nettali wolof boobale <laughs> ba ñaari nettali bu instructif la boo xam ne day dugg ci lii rek waaw lii alquran di wax nii kene fitna bu ñëwee ragal leen na ngeen to keet te mooy ko waaw jël seeni précaution ba lii bu mu leen dal waaw fitna loolu noo koy moytandi ko mooy di digle jekk tey tere lu bon waaw fitna boo xam ne bu ñëwee du dal ñi nga xam ne ñoom ñoo ñooy tooñ kese de ci yéen mooy nettali boobu di wax ñi nga xam ne mooy ñaari sindax yi doon xeex ñaari marguya xam nga marguya fay sindax <laughs> ñaaru lézard yooyu ñaar la woon nekk ci néeg boo xamante ne néegum ñax la waaw néegum ñax la léegi ñoom ñuy xeex euh, picc foog naa moo jóge nee fekk maire bi dëkk ci biir kër gi maire maire bi dëkk ci ci biir kër gi picc noonu ko ah maire maam buuy walla maire ah lii de ñaari si yi de ñu ngi xeex doo leen àtte man loolu sama yoon ci ñaari si ndax xeex waaw sama yoon ci ñaari si ndax yi xeex ah tëdd ci lalam noonu mu ne ah kon baax na ñëw gis fas ne fas mu ne waaw mu ne ko ñaari si ndax yaa ngi xeex ci néeg bi de ci kaw nag néeg bi ci kaw ci néegu ñax bi waa doo dem àtteleen fas ne man li ci sama yoon ci ñaari si ndax yuy xeex bàyyi leen mu dem gis nag ñoom ñépp bokk fuñ dëkk meer bi ci biir kër gi fas wi ci biir kër gi nag bi ci biir kër gi li ci ñëw ne nag ñaari si ndax a ngi xeex de doo dem àtte leen mu wax li ñee waxoon man lu ci samaa yoon ci ñaari si ndax yoo xamante ne ñu ngi xeex léegi nag bi nga xam ne noonu la demee ñaari si ndax yi di xeex di xeex meer bi jamono yooyu jamonoy yu seddaay la meer bi daa jël benn ànd la yoroon doon ci jaaru boo def ay ta ay xal waaw mu toog di mu ngi tëdd di jaaru picc ñëw wax ko mu ne sama yoon nawu ci bàyyi leen lu ciy sama yoon waaw léegi pittax yi bon picc mi dem après gars di xeex di xeex di xeex ba jékki rek ñaari si ndax yi àjjee ci kaw rek wadd bi ñuy wadd nag ñu ngi wa- wàccaale li nga xamante ne ni hmm, xam nga néegu ñax yi xob yeeg yooyu ci kaw yi nekk ci kaw yi ñuy def ci kaw mu wàcc ak moom wadd ak moom ci kaw taal bi taal bi lakk lakk bu baax daal di lakk mbàjju meer bi meer bi faatu ma ma euh, meer bi daal di faatu ci saasi waaw bi meer bi faatoo comme que village ba la ne nag ah foog ñu daw nag daal di yëgle ji ci village alentour yépp ana kan mooy dégle dëjëm ne maire bi maire sàngam faatu na ah dem na ci seel bu yàlla jël na ko léegi nag ñu ne nu ñuy def ñu ne nañ ji ah la ñuy takk fas wi la ñuy takk man koo yéeg di ko mu ñu mën a daw ci yu bari village yëpp daal leen wër wax leen ko ñu ko dàq muy daw def service gu bari ba mu ñëwee fas wi ñu dafa ñibbisi toog dodd noonu daal di tooy daal di tëdd faatu parce que dafa dog mooy yenn coono yu bari yi ba la jàppee loolu la wolof naan dafa dog tooy ko jàpp ba mu dog dangay ngay diye fas wa léegi nag bi nit ñépp ñëwee ah ñu war a dëjël te bu ñuy dëjël nag dinañ di dara xanaa duñu xool gaa yi comme ci tradition wolof quoi sinon jëju l'islam moom du dangay gars yi dañuy ñëw ñuy sonal waa dëj bi déedéet waaw yonent bi alayhi salaam ni mu ñu jàngaloon isna'u li ali ja'far ta'aman fa innahum qad asaabahum ma yahummuhum wala ma yushghiluhum aw kama qaal waaw yonent bi alayhi salaam ne keroog bi Seydina Ja'far ibn Abi Talib eh, radiyallahu anhu biñ ko faatee Mu'ta mook Seydina Abdallah ibn Rawaha ak Seydina Zayd ibn Haritha radiyallahu anil jami' yeneen saa saam keroog dana nit ñi defaral leen waa kër Jaafar ñam radiyallahu anhu ndax tey am na lu leen préoccupé taluñ nekk di defar ay ñam moo tax ñun suñu dëj war nañ ko seetaan waaw dëj yoo xamante ne nii famille bi yëpp am bopp bu tëju bu dee seen loxo jotul seen gannaaw ñu dem ci bitik bi di leb rek jàllo bi wala jaaykatu bitik bi di leen bindal waaw di bind lépp luñ jël mu bind bu dëj bi paree ñu war a fay mu nekk ay som yu bari yoo xam ne yu ñu war a fay la wal iyaadu billah mu nekk det seen kaw léeg-léeg ñu jël ci miraas mi daa ndax seen ñàkk xam ñëw di ci fay loo xamante ne luñ doon tere la ñoo xam ne nee nañ ay gañ la ñu ñëwoon ci dëj bi wal iyaadu billah mooy loolu moom taxawul waaw nettali bi nag moo wax loolu <laughs> léegi kon sawaay bi mu ñëwee nu mu tudd Euh, bi nit ñi ñëwee ñu ne nag ah foog nag ñu ganale leen dëjël mooy dëj bi bésub dëj bi bi mu jotee juróom-ñaari fan yi ñu war a dëjël ñu ne lu ñuy def ñu ne ah nag kay lañuy ñuy ñu jàpp nag bi ñu jàpp nag bi daal di koy rendi ñu jàpp nag bi daal di koy tël daal di koy tël da rend waaw léegi nag picc taxaw na le ne est-ce lii lépp waxoon naa leen ko maire bi de ba ñaari sindax yi di xeex mu ngi woon fii ma waxoon ko ko mu ne lu ñuy sama yoon ci ñaari sindax yi xeex waaw fas ñëwoon naa gis ko ne ko fas ah ñaari sindax yaa ngi xeex fas ne ma lu ciy sama yoon ma ñëw ne nag moo nag ñaari sindax a ngi xeex de ci kaw ci ci ci ci néeg bi doo ñëw àtte leen mu ne ko sama yoon na cee ne waaw loolu mooy lii rek gis nga mooy lan ayu ñaari si ndax ya ñoom ñu ne woon suñu yoon new ci mooy société boo fi newee ak mbon di am amul sama yoon new ceeg yooyu ay sama yoon new ci ak yooyu amu ci déedéet lu bon da ngay téye ci loxo nit ñi waaw moo tax l'islam instauré an nahy al mooy di di digle al amru bil ma'ruf ak an nahyi anil munkar nga xam ne mooy safaan waaw sinon bi alay di ñaan fiqhu du'a da koy xam mooy lan ngay dégg ñaan waaw allahumma inni a'udhu bika min sharri ma amiltu wa ma maa ngi lay musulal borom bi nga maa ngi lay ñaan nga musal ma ci lu yéesu lu ma def waale yu yéesu loo xam ne defuma ko waaw waaw xam nga euh, ñi nga xamante ne dañoo dëkk gox yoo xam ne bàkkaar yu rëy ba borom bi mere leen téye taw bi pour pourtant bu dee am na ñu baax ñu fa ne ñu waxul woon pour pourtant ñoom parce que ñoom am nañ ci benn co part de responsabilité même bu dee ne jëfuñale moo tax waaye moom terewu leen waxul dara waaw te même sax alaa la limite même bu waxee léeg-léeg mbir mi bu ñëwee moom mën naa ba a ci mooy li yonent bi saa saa wax sànq. Sayyidatu Aisha radiyallahu anha ne tremblement de terre boobu bu amee gaa yëpp ay faat mu ne ko waa mais ñi nga xam ne ñuy dox seen soxla xale yi deful dara ñi kii kii mu ne ko waaw yàlla yëpp dina leen dekkil ku nekk ci sa kaw yii ne waaw kon nag wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna allaha shadidul iqab waaw loolu la ci teg mooy tandaku leen teet leen fitna koo xam ne gis nga bu ñëwee du dal ñi nga xam ne ñoo tooñoon kese ci yéen te na ngeen xam ne anna allaha shadidul iqab borom bi bu tar mbugo la waaw moo tax képp koo xamante ne nii képp koo xamante ne nii moom eh, ay ay sama yoon new ci seen affaire la déedéet loolu du waxu ko muus yàlla tere borom xam-xam wallahu taala alam kon ñaan bii boo ma am solo la bokk ci ñaan yi nga xam ne fadlu du'a gëneelu di ñaan ñaan yi nga xam ne di muslu li nga jëf waaye li nga jëful parce que addina bi on n'est pas en otage dundoo yow kese waaw li ñenn ñi di def day am conséquence ñeneen ñi waaw te moom la yonent bi saa saam gisoon nañ fi xadis boobu bi Mawlana ibn Umar radiyallahu anhuma jëli woon ci yonent bi saa saam mu doon wax mu doon misaal ñooñu nga xam ne ñoo ne woon ci gaal bi àdduna bi noon la mooy digle nga xam ne eh, gaa yi dañ doon tënk ñi ci kaw eh, ñi ci kaw eh, bu ñu bëggoon a utaat ndox ut ndox dañ doon wàcc ba ci suuf. non ñu ci suuf ñoo doon yéeg ci kaw ngir mën a am ndox ci bato bi tout le temps nee na benn bés ñu ne waa ñun li ñu fiy nekk di yéeg tout le temps ci kaw di uti ndox mais te ñoo bënn gaal gi fii rek comme que gaal gi ci ci ndox ñu bënnee mi dugg bu ko defee ñun ñuy am ndox fii di ut ndox fii mu ne gis nga ñooñu bu ko gaay bu leen ñi ci kaw yëg loolu bàyyi gis nga bu ñu bënnee gaal gi bu alkanday am ñoom ñëppay al waaw loolu nag mooy société yi waaw amul ay ñoom diw dañu fi indi mbon ñu naan ah non yéen yéen lu ciy seen yoon waaw yéen kan la déranger parce que ñi wax lool ñoo xamul dara te dañoo yeewul parce que bu ñu yeewoon tuuti la xam ne loolu problème la waaw ndax mbon ndax mbon day law ndax mbon mbon day law waaw mbon day law du yem ci kenn kon nag loolu nañ ci bàyyi xel quoi lu ama am solo la wallahu ta'ala a'lam